alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaa bii ñu génn ba léegi ñu ngi woon ci tafsiiru suuratul anfaal ginnaaw bi nga xamante ne moo doon suñu ñaareelu jotaay ci tafsiiru saar boobu di waxtaane suuratu badr di ghazwatu muy xare badr bi nga xamante ne ci lañu ne nii du jeexal inshaa allah ci saar <clears throat> ci siyataay bi ñu weesu nag ñu ngi yemoon fi nga xam ne ci la boroom bi subhaanahu wa taala di wax ña yaa ayuha alladina aamanuu ida laqiitum fiyatan fathbutuu wadkuru allaha kathiran la'allakum tuflixuun li muy waxe ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla bu ngeen dajeek benn mbooloo ci yéefér yi fathbutuu na ngeen dëgër na ngeen taxaw te dëgër te bañ a wone ginnaaw wadkurullaha kathiira te ngeen tudd yàlla lu bari la'allakum amaana bu ngeen defee loolu de tuflixuuna ngeen nekk ñoo xamante ni nii yéenay texe <coughs> ah, <coughs> foofu lañu yemoon tey nag ñu gis aaya bi nga xam ne moo ci tegu muy waati ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa atiicu llaha wa rasuulahu wa laa tanaaza'uu fatafshaluu wa tadhhaba riixukum wasbiruu inna allaha ma'a ssaabiriin suñu boroom subhaanahu wa ta'aala di wax ba léegi di wax ak jullit ñi di wax ak saxaabatu rasuulillah alayhi afdalu salaati wassalaami wa radiya allahu ta'aala anhum wa ardaahum mu ne wa atiicu llah topp leen yàlla wa rasuulahu ak ndawam bi di sallallahu alayhi wasallam wala tanaaza'u mu ne bu leen xëccoo fa tash fa tafshalu ndax bu ngeen xëccoo weekat bu boobaa di ngeen échec mooy ak échec dina leen dugg ndax xëccoo goo gële wa tadhaba rihukum te bu ko defee nag seen doole day dem seen dooleeg seen kàttan gi ngeen amoon xëccoo day yàq day day indi fissure ci mbooloo te day tax li nga xam ne ñoo bennoo woon seen mbooloo day commencer di di di damm par benn benn mu ne wasbiru na ngeen muñ inna allah ndax buur yàlla kat ma saabiriina dëgg-dëgg buur yàlla mu ngi ànd ak te du dañ di ànd ak way muñ yi wala takuunu kalladina xaraju min diyaarihim bataran wa riyaa annaas wa yasudduuna an sabiilillahi wallahu bimaa ya'maluuna muhiit mu ne walaa takuunu non bu leen xëccoo topp leen yàlla te topp yonent bi bu leen xëccoo ndax échec moo leen di moo leen di gaaral bu boobaa seen doole daal di dem waaye li ma leen di wax mooy ngeen muñ ndax buur yàlla kat way muñ yi ñoom la àndal te ñoom lay jàppale ñoom lay dimbali mu ne nag yéen jullit nii wala takunu te bu leen mel ni kalladina comme ñi ngeen xam ne xaraju min diyaarihim batara ñi nga xam ne dañoo génnoon seen kër yi bataran min diyaarihim ci seen kër ye bataran di rëy rëylu nga xam ne dara génnu leen lu dul mooy ak rëy rëylu wariya annaas ak bëgg nit ñi gis leen waya suddu nañuy dox diggante nit ñi an sabilillahi ak yoonu yàlla bi di wallahu te buur yàlla bi maa yaamaluuna ci liñ doon jëf ñoom kuffaar yooyale muxiitun ku ko peeg la ku ko xam la de lii nag aaya bii day wax li nga xamante ne nii mooy kuffaaru quraychin yi te tuddoon nañ ko ci biir bi nga xam ne ci lañu nekk ci ghazwatu badrin keroog bi ñuy génn mu ne suñu boroom subhaanahu wa ta'ala loolu lay nettali fii ne bu leen mel ni ñoom ñoom li nga xam ne ñu ñu génnee leen leen génne woon comme li nga xamante ne nii noonu la abu jahl ibn hisham alayhi min allahi maa daal di woon wax keroog bi nga xamante ne ci la abu sufyan ibn harbin mi jiite woon njëgg mi daal di ne moom daal dinañ rëccal yàlla daal dina rëccal li nga xam ne mooy njëgg mi te ñi am ñi ci newoon mucc nañu kon nag man abu sufyan ibn harb li nga xam ne moom laa leen di wax kon moo ngeen dellu abu jahl ibn abu hisham keroog bi nga xam ne ci la ko ndaw Abu Sufyaan ñi ñëwee wax ko loolu fekk ñoom génn nañu waa Quraysh dajaloo nañ ba def seen ut seeni doole ut seeni arme ut lépp di dox jëm fi nga xamante ne nee nañu dañuy aari seenum njëgg waaye Abu Sufyaan ni na leen ne leen nag jarul ngeen di dem ndax nag li taxoon ngeen jóg de buur yàlla daal dina ko yaar Abu Jahl ibn Hisham boo fàttale woon di Firawna haadihi l alayhi min allahi la'aa'inul mutataaliyaat keroog lan la wax bi mu wax bi waa ji waxee lool dana ko laa narji'u abada laa narji'u wallahi laa narji'u hattaa narida badra fa nashrib alxamr wa nanxar aljuzur wa ta'zifu bina alqiyan wa tasma'u bina alarab falaa yazaaluuna yahaabunana abada abu jahl ibn hisham alayhi laanatullah keroog dane wallahi laa narji' fenn lañ dul dellu fenn lañ dul def li nga ne moom la abu sufyan ibn harb wax dëpp ñoo bañ duñu dellu ñun nag fa allah wallahi kon duñu dëpp xattaa ba kera narida badran la ñuy teenu badar te waxoon nañ la ne wa kaana badran wa kaana badrun mawsima te badar nag dafa newoon foo xam ne foire la woon bokkoon min mawaasimil arabil mashhura bokkoon ci li nga xam ne mooy foire arab yi nga xam ne yu siiw lañu woon comme ni nga xamante ne noonu la amee woon ca makkatal mukarrama di Ukaaz ak Dil Majaaz ak Majinna waaye Badr tamit ci foire yooyu la bokkoon nga xam ne arab yi dañ fa doon daje di jaay di commerce di waxtaan seen biir di doxal seen économie ku nekk di produit yi nga xam ne mooy produit locaux fa nga jóge loolu nag la Abu Jahl ibn Hisham ne nag duñu dëpp fen hatta narida Badra fekk ñu badri daal di fay kampe wa nashrabal xum wa bu ko defee nag ñu daal di naan ci sàngara si ñu servil ñu sàngara wanan wan wanan xaral juzur bu ko defee ñu ray ci giléem yi daal di noos noos wa ta'zifu min al qiyan bu ko defee musiciens yi ñu àndal daal ñuy wayal on va faire la fête que ba jusqu'à ce que waa arab yi hatta tasmaa bina arab wa tasmaa bina arab bu ko defee arab yi di arab yi daal di ñuy yëg xam ne ah Quraysh kat fowul génn na daal di def un déploiement de force fële ci Badr daal di menacer loolu mu war wane wane na say muscles Quraysh bande say muscles Quraysh de mu ngay mu ngay wane dooleem moom. loolu lan mu ne xattaa ba nga xam wa tasma'u binal arab bu ko defee arab yi daal di ñuy dégg bu ñu déggee nag falaa yaxaafuuna du ñu deñ depuis jour boobu nag yaxaafuuna naa ju ñu xof di ñu tiit di ñu ragal abada ba faw faw faw loolu nag loolu nag suñ la suñu boroom subhaanahu wa taala di wax nii ne gis nga ñoom dara génnewu leen woon lu dul ay waay léegi daal li leen génne woon même bu dee ne loolu rëcc na sax ka ñu ka ñu taxoon ñu génn nee na garaawul ñibbi leen waaye ñun fenn lañ dul ñibbi waa lan moo tax ngeen ne du ngeen ñibbi ngir rek dem lépp ngir nit ñu gis leen wane seen doole wane ni ñun ñoo Quraysh kenn waaye du ñu kenn du ñu tooñ ñun ku ñu tooñ di nga ko yëg suñu boroom nag subhaanahu wa taala loolu nag la ne nag yéen jullit ñi bu leen mel noon de wala takunu bu leen mel kalladina ñi nga xam ne comme ñi ngeen xam ne xaraju min diyaarihim dañoo génn ba ñuy génn ci seen kër ya di mën ay guerre loolu nag day wax ci waa Badr waaye ba àddina bi tukki bépp peuple boo xam ne bépp nation bépp dëkk boo xamante ne nii li ko tax a sumbu guerre lii rek la wala bépp benn waaso wala benn ay groupe de personnes nga xam ne dara taxul ñuy rey nit ñi ko dem di wane seen dooleeg di mu ne ay guerre ci àddina bi lu dul rek riyaa an badaran wa riyaa bëgg ñu ne oh c'est le solda du monde wallaahi gaa yi ñoo bari doole bu ko defee gaa yépp daal di leen tiit waaye war yaa an bëgg nit ñi gis leen di leen wax fu nekk di leen ubbee journaux yi naan vraiment nag ce peuple là mérite d'être d'être craint léegi nag bu ko defee yooyu rek lañ bëgg ak tamit di wane ne leur hégémonie leur puissance sur cette terre là suñu waroom nee na nag jullit loolu du doxale noonu moo tax mu ne jullit ñi yéen saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye yéen xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam bu leen mel ni façon nit ñooñu nga xam ne seen lépp mooy affaire apparence la rek ak naka la ñu nit ñiy gise wane seen bopp mettre en évidence mettre en valeur sa bopp ci loo xam ne yàlla taxul mu ne kon nag bu leen mel ni ñooñu moo tax mu ne kon wala takunu kalladina xaraju min diyaarihim bu leen mel ni ñoo ñi nga xam ne dañoo génnoon ci seen kër ya di waa Quraysh ala ra'sihim abu jahlin al-mal'un alayhi la'ainu llahi génn seen kër ya bataran génn fa ngir nekk ñoo xamante ne nii yëfi li leen taxoon a génn du dara lu dul rëy rëylu am naa si bëgg nit ñi gis leen wa yasudduuna ñuy dox nag an sabilillah di dox diggante nit ñéeg yaay li nga xamante ne mooy yoonu yàlla bii di lislaam wallahu te buur yàlla bi maa yaamaluuna doon jëf seen trajet boobu lépp muhiitun ku ko peeg la wa is fàttala ko yow sallallahu alayhi wasallam zayyana lahum shaytaanu ba di shaytaane daan di leen rafetal amalahum seen jëf jooju ñu jëf génn Quraysh ñu ne leen depp leen ñu ne dëppuñ dañuy dem def yooyu ngir wane seen doole ngir napp nit ñi nga xam ne nag jaare fa gemaale xeexaale yonent bi alayhi salaatu wassalaam iblis ñëw di leen rafetal seen jëf jooj ne leen waaw waaw def leen loolu te loolu gisoon nañ ko bi nga xam ne ci la ñëw yor suuratu ñëw ci euh, forme Suraaqa ibn Maalik ibn Junshum temps yooyu tuubagul woon moom sayyiduna Suraaqa radiyallahu taala anhu wa arda mu ñëw naan leen yor formam di leen rafetalal jëf ji ñu jëf di leen di leen di leen wax ne wax wax ngeen dëgg seen xeex bii c'est une guerre noble yéen daal yéen rekk a am fullata nii la demee wallaay di leen utal ay argument yoo xam ne moom la ñuy naxe nit ñi ak tamit moom la ñuy légitimer seen action yooyu wa is <coughs> loolu lay wax nii mu ne wa is fàttala ko leew sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zayyana lahum bam leen di taaral kan moo leen doon taaral ash-shaytaanu ki nga xam ne mooy shaytaane di iblis a'maalahum seen jëf yooyu di leen gën a di leen gina a puus di leen yokkook cawarte wa qaala tanaan leen laa ghaaliba lakum hee waa Quraysh xam ngeen ne yéenay l'armée invaincue yéenay armée bi nga xam ne kenn manu leen a gaañ kenn manu leen a gañe yéenay larme bi nga xam ne yéenay féete kaw kenn du leen féete kaw laa gaaliba ma yawma minan na amul kenn ci nit ñi koo xam ne man na leen a noot tey kenn mënu la dëkku seen déploiement de seen déploiement de force bi ngeen indi tey kenn mënu koo dëkk te nag pour nag ma gin leen a wan le man lii may wax man iblis du waxi neen rek wa inni ta man iblis la lakum man nag seen allié laa seen dëkkandoo laa seen nit laa ko man nit laa koo xam ne dama leen di jàppale tey non bu xeex bi ta bu xeex bi tàmbalee de jamais jamais jamais jamais jamais jamais ngeen daal di gis ma daw de loolu kañ la leen ko waxoon boo fàttale ko keroog bi nga xam ne ci la Quraysh Abu Jahl ibn Hisham bi nga xam ne ci lay wër comme ni ko imaamul Buxaari yu rahmatullahi alayhi solo woon mu ne keroog Abu Jahl istanfara Abu Jahl min naas fa wa yaqulu adriku ayrakum mu ne abu jahlin keroog bi nga xam ne ci la damdam ibn amrin al-ghifari mi abu sufyan yónni woon ngir mu ëmate waa quraysh ngir ñu ñëw di protéger seen njëgg mi li mu agsee abu jahlin ni hisham ba mu agsee quraysh moom moo jóg di dox ci biir tribu clan quraysh yi di wëri seen kilifa yi naan leen jóg leen istanfara jóg leen di leen mobiliser c'est lui qui mobiliser les gens naan leen jóg leen adriko ma ne waay man Abu Jahlin adriko dab leen ayrakum seen njëg mii nekk nag ba nga xamante ne nag ci lay def loolu gisoon nañ ne ba nga xam ne ci la ñu pare nag ba war a génn waa Quraysh dañ ne ha ha yaa problème problème nag ànd ndax nag waa banu Kinaane ñii waa Kinaane de dañoo amoon problème ak ñoom te nag bés wóorul dëkk bi yépp jàmbaaru dëkk bi yépp di Quraysh daal di génne bàyyi mu Mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman ginnaaw bu boobaa suñu noon yi di waa banu kinaana dañuy profitoo daal di jaar suñu ginnaaw ñëw daal di faagaagal alal yi fi ne ñu jël ko jàpp suñu jigéen ñi def leen ay jaam gone ñu yóbbu leen def leen ay jaam kon nag problème am na ana naka la ñuy génnee fa jaa lahum iblisu ala surati suraqati ibn kinaana moom nag ci la iblis ñëwee yor forme ki nga xam ne mooy Suraaqatu ibn Maalik nga xam ne dafa bokkoon ci sangu tribu yooyu di waa Banu Kinaana ne leen amuleen dara lu ngeen di tiit inni jaarun lakum man maay ki nga xamante ne nii man Suraaqa te nag comme que ñoom dañuy jàpp ni kii de Suraaqa ibn Malik la moom kon nag garaawul comme que mooy sangu ñoo ñu bokk ci sang yi bu dee moom moo ñu jox garantie mooy suñu garantie ñu dem leen kenn du leen laal te gisoon nañ ne loolu lu am solo la woon ci arab yi léegi nag boobu la leen ne inni man la ko man maay seen allié dem leen maa leen yiir kenn du leen laal ginnaaw loolu la boroom bi subhaanahu wa ta'ala di wax ni naan wa inni taman jaarun lakum maay ki leen yiir de maay seen allié wal walamma taraatil fiyataan léegi nag Quraysh jàpp ci lool daal di génn dem ba ñoo xam ne ci lañu àgg Badrin ba ñaari kuréel yi di kuréelu lislaam ak kuréelu kuffaar yi daal di dafa daal di jàkkaarloo xare bi tàmbali nakasa ci la wane ginnaaw ala aqibay ci la daal di wane ginnaaw daal di daw dellu ci ginnaawam daal di daw moom Iblis moom mu nga xam ne non seulement da leen a waxoon lool waaye da leen a ànd ak ñoom am ñamu àndal nga xamante ne wan waa Quraysh ni ñii ci waa Banu Kinaana lañ non seulement ñoo leen di aar seen ginnaaw waaye dañuy ànd ak yéen jàppale leen ci guerre bi waaye keroog bi nga xamante ne ci la xare Badr bi commencé mu gis naa Seyyidina Jibril Seyyidina Israafil ak ñooñu gis malaaka yi daal di wàcc ci terrain de guerre bi nako sa ala aqibayhi ci la delloo ginnaawam daal di daw moom iblis wa qaala mu ne inni dëgg-dëgg man iblis de ñoom nag dañoo jàppoon ne Suraaqa la mu ne inni dëgg-dëgg man bari'un ki dañ laa minkum ci yéen inni ndax man iblis araam naa ngi gis maala taraw na loo xam ne lu ngeen du ngeen ko gis de ndax moom dafa gis malaa'ikatu rahmaan ñu ñëw nar ko mu xam ne nag é fii de bu fi taxawee mooy tey moom ak deewam moom iblis ndax malaaka yi dinañ ko faagaagal ñoom la gis te jinne yi di waa Quraysh gisuñ leen moo tax mu ne leen inni man araadama gis maalaa taraw na badaa seen gis maalaa taraw na loo xam ne yen gisu ngeen ko inni man sax iblis far naa léegi axaafullah dama far sax sax léegi ragal yàlla wallaahu te buur yàlla shadiidul iqaabi mooy aji taru mbugal loolu gis nañ ne keroog bi muy def lool ci la ko magu abu jahlin di ibn hisham moom daal di téye ci li nga xamante ni nii mooy loxoom moom suraaqa ibn malik wa huwa iblis xamul ne moom la nag mu jàpp suraaqa téye ci biir xare bi yo téye loxoom ñu jàppante loxo waaye bi iblis gisee malaaka yi muy daw mu téye ci alxaaris ibn hisham moom mujj naa tuub radiyallahu taala anhu wa ardah di magu abu jahl ibn hisham keroog bi mu téye loxo ki nga xamante ne mooy suraaqa foog ne moom suraaqa la daldi moom muy waaj a daw mu téye ko rek ci la ko iblis dóor benn kurpeñ ne ko tëll mu daldi kaawu wadd ci suuf mu daldi daw keroog nag waa Quraysh naan ko ah neewu naan ko yow suraaqa nii nga ñuy gàccale ak li nga doon wax yépp mu naan inni araama la tarawum inni axaafu llaha wallahu shadidul iqab man de damaa gis te sax eh bu leen ma fontoo sax naan man man maa leen doon wax dara inni man bari'un minkum deñ naa ci yéen waxoon nañ ne gis nga képp koo xam ne li leen boole mooy du yàlla nii lay mujje mooy ay traître la ñuy doon ñoom nga xamante ne nii al moo tax ñoom ba'duhum li ba'din adu mooy gaay yi al axilla gaay yi fii woote wu naan al ay ay copinage ay lekk xaritoo gu nekk xaritoo goo fi gis te yàlla taxul fi muy mujj mooy mooy mooy bañanteeg saagante loolu la ñuy mujj budul fii ci àddina ji àllaaxira keroog moo tax yorom bi na al axillaa yawma idin ba'dhum li ba'din adu lu dul ñi ragal yàlla mu ne gis nga keroog yawmal qiyaam de gaay yi doon woowe naan ay copain lañ leen li ci dañooy nekk noonu ñeneen ñi ba mu des ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla ndax ñooñ yàllaa leen boole moo tax iblis nag comme que yàlla moom du ko boole kenn moo tax mu ne hé bu leen ma fontoo yow al-Harith ibn Hisham ak yéen waa Quraysh inni bari'un minkum yéen ma deñ wa ma suma bokk ak yéen dara moo tax gars yi nii lañuy def di trahir gars yi lu ñu la fi wax ba nga dugg bu seen intérêt jeexee nga foog ne doonul woon ñii waaye tamit loolu la de moo tax nag mu ne leen man dama gis loo xam ne gisu ngeen ko léegi gis nga bi mu waxee loolu daal di daw ci la Abu Jahl ibn Hisham jalli woon jëlaat parole bi ndax kat gis na ne faiblesse mu ngi commencé du dugg troubu Quraysh yi ndax tamit Suraaqa mii nga xam ne ponkal la moom daw na daw na yóbbaale gaayam àndal daal dinañuy daw bi nga xamante ne nii ci lañ gis malaaka yi waxoon nañ la ne Iblis di Suraaqa keroog moom muy yoroon forme Suraaqa boog ibn Malik ibn Ju'shum radiyallahu ta'ala an Suraaqa moom keroog dafa daw ba tub ba tabbi ci biir géej gi tiit naan yàlla maa ngi lay fàttali lan ma digoon mooy di ma fi dégg bàyyi ma fi ba ba ba ca kanam a kanam léegi nag ci la Abu Jahl ibn Hisham jëloon parole bi daal di wax ne hee yaa ma'shara Quraysh ne yeen yéen waa Quraysh yéen lay waxal laa yaghurrannakum lim leen war de xidlaanu Suraaqa gis nga trahison de Suraaqa bii mu ñu def bàyyi ba xare bi tar ba mbir yi metti dee yi tàmbali mbir yi metti foofu lañu gën a soxlaa ndimbal mu daal di rocceeku daw bàyyi ñu fi waay waay laa yaghurrannakum bu mu leen warta bu mu leen affaiblir xizlaanu qura suraqa li nga xamante ne mooy la trahison vue et claire dëkk yi nga xam ne mooy suraqa nii nii mu ñu trahiré bu leen bu mu leen jaaxal de waaye li ma leen di wax mooy tey duñu dépp lu ñu jàpp ki nga xamante mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ak ñi mu àndal daa ngi leen di wax man abu jëhlin bu leen ci rey kenn bu leen gis kenn que ne rey na seen mbokk tey ba ngeen meroko di ko jéema a rey déedéet bu leen fi jéema a rey kenn jàpp leen leen na naqrinahum fil jibaali wala fil xibaal bañ yeew leen mënate leen boole leen rangale leen yeew leen ci montagnes yi wal ak ay buum loolu la moom la doon wax ba pare naan ma tanqimul harbu shamusu minni baazilu aamayni xadiisun sinnii li misli haadaa waladatnii ummi moom abu jahlinil mal'uum teg ci loolu naan maa tanqimul xarbu shamuusu minnii naan man xare lu mu dara manu la fayu ci man xare lu mu metti metti metti haa yéen xanaa xamu ngeen man jëhlin man abu jëhlin bala maa mën a xeex man abul hakam bala maa mën a xeex rek mbir yi défavorable ci man moo tax xare lu metti metti du fayu ci man basilu amayni hadithun sinni ndax man nag dama nekk ku frais nekk koo xam ne sama diggu ndaw laa nekk nekk sama diggu doole waaw waaw li misli hada xanaa xamu ngeen ci situation yu dangereuse te yu compliqué nii naqaree génn man moo tax sama yaay jur ma ngir ma ñëw résoudre ko daal di remettre les pendules à l'heure kaddaabun huwa abu jahlinil mal'un kon loolu noonu la alquran di mekkali fii suñu boroom subhaanahu wa ci aaya boobu ñu gis mu ne id fàttalekol ba léegi yaquulu ba muy wax naafiqi walladina fi quluubihim marad naafiqi ak ñi nga xamante ne seen xol dafa am ci ñoom feebar naan lan xarra waay war na haulai gaa yi diinahum waay waay gaa yi nag dëgg dëgg dëgg dëgg nag ñii nag seen diine ji ñuy woote wallahi seen diine ji war na leen de laa ilaa jullit ñii de ñoom rekk la seen diine war wa man yatawakkal ala allah te képp koo xam ne nag dafa wàkkeerlu ci buur yàlla fa inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla azizun hakim aji koo xam ne mooy ku noot la ci nguuram xakimun ko xereñ la aaya bii day wax keroog bi nga xam ne ci la ñaari kuréel yi di kuréelu abu jahlin daldi jàmmaarloog kuréelu jullit ñi ñu gis ne way jullit ñi nekk nii lañ toll nii lañu tuute léegi nag ñu daldi leen xeet naan nag wayow mais ñii ñii ñii ñii ñii lii rek lañ gaa yi ñoo ñii rek lii lii lii lii mooy seen nombre léegi nag naafiq yi naan waay waay waay waay walladina fi qulubihim marad ak ñi nga xam ne seen xol dafa am feebar lii mufassiruna yi am nañu ne dafa bokkoon ci ñoo xam ne ci waa Quraysh lañ woon mooy ay jullit lañ woon yoo xam ne nag dañoo ne woon Quraysh àndoon ak génnoon mais jotuñu woon gàddaay ànd ak waa Quraysh nekk li nga xam ne mooy ci seen armée bi bi nga xamante ne nii ci nañu ak si Badrin ba ñaari kuréel yi gise ñu gis ne jullit ñi comme li alxuraan waxee ne ba ma leen di néewal leen di wàññi seenub seenub lim ci seen seeni bët yéen it néewal leen ci seeni bët ñoom nag ba ñu gisee jullit ñu tuuti ñu ne hee waay waay waay ñii lan moo leen indi ba ñuy xeex ak armée bu toll ni ñun waay waay xarra waay war na haawulaay gaa yi diinuhum waay waay ñii seen diine war na leen de seen diine daal moo leen pousser ba ñuy xeex ak une armée aussi puissante que Quraysh gaa yoo xamante ne barki démboo njaay rek lañ leen dàq ci monde bi ñuy wër kañ lañ fi jóge Éthiopie ñëw fii ñu dàqati leen ñu daal di dem Yasrib amaguñ fa sax un an un an madawuñ fa sax deux ans yoo xam ne yu tax ñuy wax la ñu ñëw naan nag dañuy dajeeg ñi nga xam ne ñun ñooy waa Quraysh la plus grande puissance armée de l'Arabie waay waay gaa yii de gharrara haa'ulaa'i diinuhum te dara nag poussé wu leen ñu am fitu naan dañuy xeex ak ñun waa Quraysh lu dul seen diine ji kon nag diine jooju nekkul kon lu dul moo leen wor kon gharra waay waay waay war na haula i gaa yi may gis diinuhum seen diine ji daal dina leen daal dina leen wor de léegi nag mufassiruna yeneen gaa yooyu nag doon wax loolu dañoo mujjoon ñoom tubbi nekkaat ay yéeféer ndax ñoom gëmatuñu woon yàlla moo tax ñu doon wax lool naan gaa yi daal vraiment leur diine le moo leen sànk moo leen faire perdre ñu nekk fi naan dañuy xeex ak ñu toll ni ñun léegi nag suñu borom ne gis nga gaa yooyu te xamuñ ne wa man yatawakkal ala allah képp koo xamante ni dafa wàkkeerlu ci yàlla fa inna allaha buur yàlla dëgg-dëgg azizun hakim mooy ki nga xam ne moo noot ci nguuram hakimun mooy ki xareñ mooy noot ci nguuram amul moom nombre nekkul mooy li nga xam ne mooy déterminer victoire xeex ki issue xeex de déedéet comme li waxoon ne wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah mu ne kam min fi'atin qalila ane ñaata yoon mbooloo moo xam ne mu néew la xalabat gañe na daal di dinay noot ci toolu xare fi atan beneen mbooloo moo xam ne kasiira bu rëy rëy la waaye bi iznillaahi ci ndigalu yàlla ci nammu nammu yàlla ci ndigalam ak dogalam rekk la lool ma a looloo tax sax ba Badr ñoom xamuñ ne woon ne loolu c'est possible moo tax nag buur yàlla daal di def loolu li aaya boo wax kam min fiatin qaliila loolu ñu gis ko ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam fii ci Badr ñoom ñi nga xam ne trois et quinze la ñu woon wala comme trois cent et quelques bi yu poussière comme ni ñu ko gise woon ñoom ñoo gañe ñoo xam ne seen nombre mille la wala mu daal di koy jege wala mu ëpp ko tuuti muy ne gis nga ni baree woon loolu lépp waaye taxul buur yàlla def ñoom ñu gañe moo tax mu ne gaa yooyu nag ñoom naafiq yi gaa yi nga xam ne seen xol yi dafa amoon feebar loolu lañ doon wax naan gaa yi de seen diine moo leen war naan gaa yi mooy wax yooyu ngay dégg ba léegi regardez-moi ces talima conlie talima yu yi nga xam ne seen bopp yu kopp nekku ci nan la ñuy dékku ñu ngi dékku la première puissance mondiale di euh, Amérique waay waay gars yi waay waay waay ñii waru nañu de ñii waay waay li ñu gëm moo leen wor waay waay moo leen wor de nga gis wax yooyu da nga koy dégg ba léegi naan leen c'est fou de Dieu gaa yi nga xam ne ñoom ñooy les fuuda jë suñu borom ne dañu xamuñ ne man yatawakkal képp koo xam ne wàkkeerlu nga ci biir ak ci biti àlallaahi ci buur yàlla fa inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla azizun mooy aji ki noot ci nguuram hakimun mooy ki nga xam ne mooy ki xarañ mu ne walaw tara id yatawaffa almala id yatawaffa alladina kafaru almalaika yadribuuna wujuhahum wa adbaarahum wa dhuqu adhaab mu ne walaw tara mu ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ay waay boo gisoon keroog badrin bi nga xam ne yatawaffa alladina kafaru ci la malaaka yi ñëw di rey ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi ci xare boobale di leen duma di leen rey comme li borom bi subhaanahu wa ta'ala waxoon leen fadribu fawqa al a'naaqi wadribu minhum kulla banan dóor leen ci kaw loos yi dóor leen ci fépp foo xam ne fo articulation am mu ne nag cey waay boo gisoon yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog malaaka yi bi ñuy faat ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla yadribuuna ñu koy dóor wujuuhahum seen xar kanam ya mooy di leen dóor ci kanam bu ñuy jàlli avancé si di jéem a xeex si di song suñu daal di leen duma wa adbaarahum bu ñuy wane ginnaaw naa bu ñu leen dumaa ak ba ñuy daw ñu daal di leen topp di leen rey wa adbaarahum di dóor seen ginnaaw yi wa zuuqoo te naan leen buñ ba ñu deewee nag ba ñëw yawmal qiyaam ñëw fii dee ñu war a dem nag safara ñu naan leen wazuuqoo mos leen adaabal xariiq li nga xam ne mooy mbugal mii nga xam ne mooy mbugalu safara mii di lakke àddina duma nañ leen dóor leen ci seen xar kanam yi dóor leen toroxal leen dóor seen ginnaaw yi ñu jaare fa ñëw alaaxira ñu ne leen wazuuqoo te fii ci alaaxira mos leen adaabal xariiq li nga xam ne mooy mbugal mooy mbugalu mii di lakke ñu suñu borom mel ni dañ ne ko waa lan moo tax lii leen nga def ko mu ne zalika boo gisee lii dal leen muy mbugal miñ leen teg fii ci àllaaxira fii ci àddina teg leen ko ci àllaaxira waaye it yéeféer yi tamit noonu la mooy nit koo xam ne yéeféer la buy génn àddina tamit nii la mooy ne dañ koy këlëm këlëmee malaaka yi dañ koy gësëm nga xam ne ruux gi nu metti lañ koy dindee comme ni mu ñëwee ci ahadisul sharifa comme ni ñëwee ci hadis yi nga xam ne nga xam ne ruux bu bon lay doon fu mu jaar ñu koy móolu naan way kii mooy ñépp di ko móolu ci malaaka yi di ko móolu ñépp mu baax ñépp di ko móolu suuf si di ko móolu lépp di ko móolu wane gaa yooyu nag te loolu nag mooy fii ci àddina léegi nag bu ñëwee ci àllaaxira ñu ne leen zuuqoo mos leen adabal xariiq mbugal mii di lakke suñu boroom mel ni dañ ne ko waalu tax nga def leen lii mu ne zaalika boo gisee lii bi maa ay aydiikum li ko waral mooy yéen yéefér yi li ngeen jiital seen loxo jiital ko ci lu bon lu bon li ngeen fi jot a def rek rek rek rek rek moo tax li nga xam ne lii nii dal leen wa anna allaha yëg leen ne buur yàlla laysa bi dhallaamin lil abid nekkul tooñaa koonu jaamam yi nekkul ne buur yàlla da leen a tooñ teg leen lii de déedéet waaye ñoom ci seen bopp ñoo xam ne ñoo la gën xam ne ils sont coupables tous loolu nag ñoom ñoo la ko gën a xam yow nit kii laajte waa lan moo tax gaa yii lii dal leen ñoom xam nañ ko tax xam nañ li nga xamante nii moom lañ def suñu boroom ne kadaabiha li firawna walladina min qablihim kafaru bi ayati illah fa axadahum allahu bi dunubihim inna allaha qawiyyun shadidu iqaab suñu boroom subhaanahu wa taala ne kadaabiha li firawna ne gis nga nag gaa yi nii ñii ñu mel na ko noonu mooy aadaay ñi nga xamante ne mooy waa kër firawna al mal'un di Firawna ma moom la suñu boroom yónni woon sayyiduna Muusaa ak sayyiduna Haaruun radiya alayhim assalaatu wassalaam mu ñoom dañu mel ni gaa yi ni ñu mel dafa mel ni rek ni waa kër Firawna mel walladiina min qablihim ak la leen jiitu mel ni dañ ne ko waa ñoom nan lañ meloon mu ne kafaru bi aayaatillah dañu wedde woon aayaay suñu boroom yi subhaanahu wa ba ñu ko weddee nag yonent ba ñëw wax leen ko fa axadahumullah buur yàlla daal di leen jàpp bi zunubihim mbugal leen mbugal mu tar ndax lan ndax mbugal ndax pàkkaar yi ñu doon def weddi yàlla ba pare ne kenn nag duma dugg ci diine gi waaye kenn du ko du ci dugg duma lekk ci ndab li waaye suuf laa ciy xëpp ba kenn du ci mën a jëfandikoo suñu borom ne looloo tax nag ma duma leen inna allah dëgg-dëgg buur yàlla qawiyyun aji am mooy gaw am kattan shadiidul iqaabi ku tarum mbugal la zaalika boo gisee lii bi anna allaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amahaa alaa qawmin hattaa yughayyiruu maa bi anfusihim wa anna allaha samii'un aliim mu ne boo gisee nag mbugal mii mu mbugal yéefér yi li ko waral mooy bi am na Allah ndax buur yàlla lam yaku nekkul nekkul mukk mughayyiran di changer ni'matan benn xéewal boo xamante ne ni an'amaha ala qawmin xéewal ju mu defal benn peuple ay nit jamais jamais buur yàlla ñëwaat ci ginnaaw di changer waat xéewal googu xatta ndege ndere fekk ñooma yughayyiru changé wuñ maa bi anfusihim la ci seen biir wa anna allaha te buur yàlla sami'un alim mooy ne mooy ne buur yàlla sami'un mooy aji déggaakoon gi alimun mooy ki nga xamante ne nii mooy aji xamaakoon bi loolu mooy lan mooy ne suñu boroom subhaanahu wa ta'ala dafa defal waa Quraysh lu mu defalul kenn comme ni ma ko waxee ci li ilaafi Qurayshin ilaafihim rihlata ash-shitaa'i was-sayf falya'budu rabba haadhal bayti alladhi at'amahum min juu'in wa aamanahum min xawf di mu leen defal lool defal leen sécuriser leen li nga xam ne mooy seen route commerciale yi ñu man di dem ila al-yamani wa ila ash-shaami fi ash-shitaa'i wa as-sayf ñu man di dem yaman ak shaam di def seen commerce te loolu moo yoroon seen dëkk ba pare buur yàlla dubb mujj defaat leen defaatal loo xamante ni sécurité boo xamante ne nii xaraman amina muy màkk bi nga xam ne da koo def xaram boo xam ne bu sécurisé la bu sécurisant la ku fi dugg rek nekk ci sécurité ñoom ñu nekk ci sécurité xare yi ni muy bari gis nañ madinatul munawwara ni mu bari woon xeex entre al aws wal xasraj waa màkka ñoom yooyu yëpp suñu boroom subhanahu wa taala muccal leen ci noo dax mu ne wa alladi ba pare at'amahum mu leen di leel min ju'in defal leen seen commerce yooyu ñu man ci am lu bari ba nga xamante ne euh, xiif ñoom xamuñu ko waa Makka wa amanahum mu daal di leen sécuriser min xawfin insécurité bi xew ci dëkku arab yi yëpp amul woon foofu di Quraysh di Makka loolu muy xéewal gi nga xam ne moom la leen defal ñu naan déet mu jàpp ñi nga xamante ne nii mooy ña ñëwoon bëggoon a daaneel Kaaba googu nga xam ne ci la leen arab yi wege muy waa kër Abraha bi muy wax naan li bi muy wax ci euh, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmiihim bi hijaaratin min sijjiil faj'alahum ka'asfin ma'kuul mooy loolu noonu la leen defal muy nga xam ne ci la ñëw ne day toj seen temple boobu di li nga xamante ne mooy si néeg boobu di néegu borom bi subhaanahu wa ta'ala suñu borom alak ko te pourtant ñi ñëwoon ñoom kat dañoo gëm yàlla ndax ay chrétien lañ woon waa Quraysh ñi yoroon Kaaba gi ay animiste lañ woon dañ doon jaamu ay polythéiste lañ woon waaye buur yàlla daal di jàppale ñi nga xamante ne daal di aar néegam boobu ci kaw ñi nga xam ne nee na ñaayéey moom la ñuy jaamu suñu borom defal leen lool lépp ba nga xam ne Abraha bam ñëwee nga xam ne ñoom mënuñu koo dékku dañoo daw ñii génn ñii dem ca montagne di làq seeni alal comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon woon bom ni abu abdul muttalib waxoon bi ko mi mu ko ne waa yow lan moo tax nga ñëw génn dëkk bi livré ma dëkk bi ñuy wax amoo dara loo may laaj nga naan ma samay giléem laa soxla mu ne ko ndax inna lil bayti rabban sawfa yahmiha mu ne ndax kat ah néeg bii moom dafa am ki nga xamante ne nii sawfa yahmi mooy am na borom boo xam ne moom mooy ki nga xam ne moo koy garder loolu lépp suñu borom defal leen ko muy xéewal yum leen defal waaye nag bi gën a màgg ci yooyu leen yónnee gën ji mbindeef alayhi salaatu wassalaam génne ko ci ñoom ne leen laqad laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim daal di indi yonent boo xam ne moo gën ci li mu bind gën ci ñi mu yónni ñépp mu génn ko ci ñoom daal di koy yónni ci seen biir oo yépp di xéewal yoo xam ne yu leen boor yàlla defal la moo tax ñoom nag ñu ñëw baddalu ni'matallahi kufra comme li imaam abdallahi ibn abbaasir radiyallahu anhu wa ardaa waxoon ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama moom mooy xéewal ji nga xam ne moom la kuffaaru Quraysh ni daal di weccee ak kéefër mooy yàlla yónni leen kooku amul dara luñ koy luñ koy sant lu dul weddi ko ba pare di ko xeex exilé ko génne ko dëkk bi di ko xeex fa mu nekk mu ne nag ñooñu kon loolu nga xam ne moom lañ def ñoom ñoo changé xéewal gi leen yàlla defaloon waaye du buur yàlla ñëw daal di koy changé de moo tax mu ne bi anna zalika boo gisee nag buur yàlla nërmal leen barar yi mbugal leen mbugal yu tar yi ak tamit képp kuy ñëwit boos bu ngeen xullee bu yàlla defal leen xéewal ngeen changer xéewal jooju weddi ko na ngeen xam ne buur yàlla lool moom da koy changer da ko fay jële waaye du ñëw rek ki noonu rek dindi ko fa déedéet mooy la ko fay dindi yéenay tax moo tax mu ne bi ann allah boo gisee mbugal mi zalika bi ann allah ndax buur yàlla lam yeku newul de mughayyiran di aji soppi di aji changer ni'matan xéewal joo xam ne an'amaha xéewal na nako ala qawmin ci ñoñ hatta yughayyiru ndeek ñoom ñu changer ma bi anfusihim li nga xamante ne ni moo nekk ci seen biir leewul moo tax da gis dëkk yoo xam ne dañuy yor boroom xam-xam bu mag daal di nekk ci seen biir ñu koy sàggane di ko sàggane di ko sàggane ba li nga xamante ne ñeneen daal di mu ñeneen daal di koy nangul woo ko foofu ne ko ñëwal fii utal ko fa kër utal ko fa lépp mu nekk fa léegi nag ñoom ñu ñàkk nag bu demee nag ci lañuy ñuy commencer nag di rëccu di defaat lépp mu ñëw te loolu manul la ne waa waa waa fekk mbir na bëy woy mbuus loolu nag moo narat loolu du deñ di dal nit ñi mooy ne xéewal ji la yàlla jox boo koy sàggane defal la xéewal joo xamante ne nii nga nekk fi jàpp ne di fontoo nit ñi ñaata lim ngay gis fii ñu nekk fi di kaas rek jeunesse bi di kaas buur yàlla defal leen xéewalu ñu am sécurité seen dëkk am sécurité seen dëkk amul xeex amul li ñuy dégg bomb yi dégg ci àddina bi xeex yi ñuy dégg ci àddina bi yooyu yëpp dalu leen waaye nag au lieu ñu sant yàlla ñu nekk fa di kaas di def lu ne changer xéewal googu au ñu def ko li nga xam ne mooy sant ta bu ñu santee li borom bi subhaanahu wa taala wa la in shakartum la azidannakum waat naa ne bu ngeen santee dinaa leen yokk waaye ñoom du ñu def lool waaye li ñuy def mooy baddalu ni'matallahi kufra daldi daldi changer ni xéewalu yàlla xéewalu sécurité xéewalu nekk ci say ñoñ xéewalu xëy nekk di gis say mbokku kenn nekk ñëkk nekk ci jàmm ñu daldi changer xéewal googu weddi yàlla comme po ak tamit di génn yu leen neex ci mbon yoo xam ne yàllay tere la ba buur yàlla nag di def di xéewal dafa amoon muy sécurité yooyu yëpp daal di naax saay daal di wëlbate ku nekk insécurité ñuy jooy nag di daw ci ginnaaw naan hey way les temps de y'a dix ans waay waay moo dàqoon bu yàgg ba ne moo dàqoon tey suñu borom subhaanahu wa ta'ala nag ne loolu yéen yéen a koy changé waaye man du ma changer xéewal ju ma defal ay nit lu dul ñoom ñu changer li nga xam ne moo ne ci seen biir kon nag in wa anna allah te buur la sami'un aji déggaa kon la alimun aji xamaa kon la kadaabi aali firawna mu ne gis nga gaay dañu mel ni ba léegi ñi nga xam ne mooy aaday waa kër firawna walladina min qablihim ak ñi leen jiito woon analam moo nekkoon seen aada mu ne kazzaboo dañu weddi bi aayaati rabbihim ci seen aayaay borom bi subhaanahu wa taala fa ahlaknaahum ma daal di leen alak bi dunubihim te li waral alak googu mooy seen bàkkaar yiñ doon def wa ñu daal di labal ala firawna waa kër firawna ak moom ci boppam wa kullun ñoom ñépp kaanu zalimin ay tooñkat lañ woon ay bokkaale yàlla yu mag lañ woon inna sharra dawaabi inda allahi alladhina kafaru fa hum la yu'minun mu ne inna sharra dawaabi inna sharra dawaabi gis nga ñi nga xam ne ñoo yées ci luy dukkat indallahi fa buur yàlla alladina mooy ñi nga xam ne kafaroo mooy ñi weddi fa hum laa yuminuunu ñooñu duñu gëm de mooy dafa am façon yéefér yoo xamante ne nii genre ñoom abu jahl ibn hisham utbat ibn rabi'a shaybat ibn rabi'a abul baxtar ibn hisham gaa fi gis ñëm ñu ray leen umayya ibn xalaf yi nii da ngay gis na ñoom nit lañ yoo xam ne buur yàlla daa def ni gaa yi gis nga loo leen mën a du ñu gëm moo tax mu ne walaw alima allahu fihim xayran la asmaahum gis nga buur yàlla bu xamoon ne yiiwug lislaam mu ngi ci seen biir nangu dëgg nangu lu baax waat naa ne buur yàlla kononte kon dina leen déggaloo dëgg bañ man koo topp de waaye nag ñoom meluñ noon moo tax gaa yu mel noon ñoo yées ci nit ñi xanaa lépp waxuma nit ñi mais lépp luy dëkk dukkat ñoom bàyyi ma yi chien yee leen gën lépp leen gën noo tax suñu borom ne inna sharra dawaab gis nga ñuy yées ci ñuy dukkat indallaahi fa yàlla nag xam nga nit ñi moom ñoom moom boo fi nee di neexal seen affaire rek ak loo man di mooy yàlla ñu lay tagg di la ubbee conférence yi même conférence su diine xew-xewu diine yi sax ñu la koy ubbee même bu dee xam nañ ne sa alal ji caaxaan la nga xam ne mbir yi yépp ci caaxaan nga koy jële ay piano ki musique ki yooyu rek nga jële sa alal ñu lay tagg di leen ko wax waaye buur yàlla moom gis nga yooyu noonu moom buur yàlla da ko xoolul seen caaxaan yooyu ñu nekk nga gis yéeféer yi di leen defal ñuy kontaan di leen tagg da seen bokku julli ñu leen di saaga saa su di leen saaga naan c'est bien fait pour ñoom waaye nag yéeféer yi leen di defal ñu leen di tagg naan ñii ak ñoo baax ñii ñoo baax xol ñoo gën suñu borom ne man nag waxuma loolu inna sharra dawabi inda allah gis nga ñi yées ñi nga xam ne ñooy dukkat laa wax dukkat di toj seen tànk seeni tànk ci kaw suuf ñi ci gina yées alladina kafaru mooy ñi weddi yàlla fu hum laa yu'minuuna ñooñu gëmuñ moo tax buur yàlla loolu waxoon nañ ko bi ne di mooy ne gis nga buur yàlla moom nit lu ñu ne dafa baax baax baax baax baax même bu dul jullit kooku taxul ñuy wax baaxul ndax lenn affaire la loolu mooy exemple bi nga xamante ne nii mooy waajoo xamante ne nii moom ay waajuram de ñaari dooma ngi ñoo xam ne ñoom ñaar ñépp ay seex lañ ci seeni waajur kenn ki moom saleeram lu mu am yaayam la koy jox waaye waa ak baayam waaye mbedd mi moom bu ñu ko laajee mu ne ah man kat aw ma lu ma leen jox ndax kat mbir yi man jox naa ko samay waajur waaye mu am keneen ki beneen cheikh bi moom lu ko ay waajuram laaj mu bañ ne moom ut ut lay ba du joxe ne noo man aw ma man gis nga kiiwul takat mook waa mook keneen ki ñoo bokk salaire waaye mbedd mi bu génnee lu gaa yi joxoñ mu daal di dagg lu ñu ko pare ne mu joxe fay million bu ñu ko pare ne tanewul sax muy maye di jaay ne maa tabe man maay man ma man man maay altruiste man maa baax man maa man maa généreux waaye boy bu ko ay waajuram laajee fifteen du leen ko jox léegi dama lay laaj ñaar yooyu ñaari nit ñooñu ana kan moo ci gën ñaari cheikh yooyu est-ce que di nga mën a kiy joxe ci mbedd mi ñu koy tagg ci mbedd mi kookoo gën ki nga xam ne moom këram lay joxe ba tax manu la joxe ci mbedd mi ñépp dañuy d'accord ne ah kii jox ay waajuram nag ba manula jox ci biti nag kooku moo gën masalul ala loolu nag mooy ki nga xamante ni yéeféer la buy def lu baax moom buur yàlla mi nga xam ne moo ko sàkk indi ko génne ko ci naa indi ko feeñal ko ëndi ko fii may ko dund may ko wër-gu-yaram may ko xam-xam bu mu amee li muy am ne ko jaamoo mu ne jaamuma la waaye nekk ci mbedd mi di jaa di di dimbali tey jàppale ñi nga xamante ne ay jaam lañ ko moom koo xam ne moomu la jëndu la moom la dara ngay baax ci moom di def ay action caricature ak yoo xamante ne ñu naan waay de bon waay jaay ay action yu baax la ñuy yor humanitaire di kontaan ci loolu kooku moom ñu lay yegg boo xamee lële rek nga xam ne kon kii baaxul ndax yàlla mi ko bind moom nee na du ma la jaamu waaye muy baax ci ñi nga xam ne ñooy euh, sàmba sura baali yi kon nag gis nga yu noonu ay sàmba sura baali la lañu moo tax suñu boroom ne Eh, eh, gaa yi gis nga nag ñoom inna sharra dawaab inda allahi ñi gën a yées ci lii dukkat inda allahi fa yàlla alladina kafaroo mooy ñi nga xam ne ñoo weddi fa hum laa yuminuuna ñoom gëmul mel ni lañ ne ko ñoon ñooy ñan mu ne alladina aahadta minhum thumma yanquduuna ahdahum fi kulli marratin wa hum laa yattaquun ñu ne mooy ñi nga xamante ne nii yaa ahadta minhum dangaa am ak ñoom ay accord summa ñuy daal di uh, fecc li nga xam ne mooy accords yeeg pacte yi seen diggante fii kulli marratin saa su ne wahum ñu gëm mukk du ñu gëm na ci wax <coughs> yahuudu madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ñoom ñi nga xam ne gisoon nañ accord yi le traité de Médine léegi nag ñu dugg nag ci li nga xamante ne nii bu ñu gisee ay ghazwatu bani nadir ghazwatu bani qurayza waaye ba ghazwatu bani qaynuqa nekkoon tribu yooyu nga xam ne ñoo doon tribu juif yi ne woon Quraysh fële makkat madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam nga xam ne ñoom accord yi ñu am ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci trahir ko lañ dëkkoon ñoom moo tax mu ne gaa yooyu nag bokku nañ ci ñi nga xam ne ñoo yées alladina kafaru fahum la yu'minun ñoom ak gen seen genre yu mel ni ñoom ak waa Quraysh yi ba àddinañ tukki gis nga ñooñu mooy ñi nga xam ne ahadta minhum mënoo am confiance ci ñoom ndax traité bu ngeen signé accord bu ngeen signé pacte bu ngeen am yanqudu thumma yanqudunaha yanquduna doom dañuy trahir daal di fecc li nga xamante ne nii mooy mooy accord boobu saa su ne nag wahum te ñoom laa yattaquuna du ñu ragal yàlla te tamit non seulement du ñu am sax arrière arrière pensée bu ñuy trahir pacte boobu naan ah waaye lii bu ñu ko defee dina ñaaw de amul dara luñ ciy ragal non nuñ koy trahir sciemment fekk leur intérêt moom moom gis nañ ko feneen loolu nag dinañ ci gën a ñëw buñ ñëwee ci ghazwatu Bani Nadir ghazwatu Bani Qurayza ak ghazwatu Bani Qaynuqa inshaa Allahu ta'ala mu ne nag fa imma tathqafannahum fil harbi fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun mu ne gaa yi gis nga nag ñu mel nii nga xam ne ay trahir katu pacte lañ baaxuñu biir baaxuñu bëccëg fa imma tasqafannahum fil harb bés bu ngeen leen jàppee jekku leen ci li nga xam ne mooy toolu xare fa sharrib bihim man xalfahum na nangeen leen rey rey bu metti goo xamante ne nii du ñi day dissuasif ñi nga xamante ne nii man xal xalfahum ñeneen ñi ñi nga xam ne ñu ngi doon bëgg a def ni ñoom di trahir li nga xam ne mooy pacte yi am ak yàlla am koog yonentam bi am koog jullit ñi ñu bëgg koo trahir bu ñu gisee rey gi ñu leen rey ak punition bu mag bi nga leen teg bu ko defee ñoom dinañ def attention la la'allahum yadhakkarun ñu buñ demee ba koy def daal di waaroo ci yooyu fàttale ko ne ah ñoom diw de ba ñu defee loolu daal di trahir pacte ya de mbugal mu tar lañ ca jële kon nag ñun ah buñ bañee daal di subir le même sort de dañuy bañ a def ni ñoom ñu ne wa imma taxaafanna min qawmin xiyaanatan fambid ilayhim ala sawa inna allaha laa yuhibbul xaayiniin mu ne wa imma taxaafanna lii mufassiruuna yi comme ni nga xamante ni noonu la boroom zaadul masiir di imaam euh, ibnul jawzi rahmatullahi alayhi wax wa imma taxaafanna mooy wa imma ta'laman bu dee ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñëw nga nag ba xam min qawmin ci ay ñoñ yoo xamante ne nii du ñuy jullit nga amoon ak ñoom ay accord xiyaanatan nga dem ba découvrir que ne ñoom dañ laa wor nar fandid ilayhim ala sawa mooy ne ñooñu noonu sànnil pacte bi nga xamante ne nii seen pacte bi nga am ak ñoom sànni ko ndax amatul njariñ ndax trahir nañ ko mooy ne ala sawa waaye nag fokk nga xamal leen ko mooy ne danga leen koy yëgal kon mooy nit doo def li nga xam ne naan waaye comme que def na ma nii naa ko def lool déedéet l'islam xamul lool wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa suñu boroom subhaanahu wa taala ne animosité bu dox seen digganteeg ay nit waaye tamit mbañante goo xam ne dox na seen digganteeg ay nit bu mu tax ngeen bañ a ngeen bañ a maandu gaa yooyu lu man borom bi li ma leen di digal mooy ngeen maando ndax kat mooy li nga xam ne mooy li gën a jege ragal yàlla moo tax suñu borom ne ko nag fan bis ilayhim bés wa fan na boo ñëwee ba xam ne xaw qawmin ci ay ñoñ ñoo xam ne ay peuple wala ay nit ñoo xam ne danga nga amoon ak ñoom ay accord xiyaanatan nga yëg ne ñiy trahir nañ accord yooyu fan bis ilayhim ala sawa sànnil accord yooyu sànni fële waaye nga yëgal leen ne ñoom accord yi léegi man teniiratuma ci compte ndax trahir ngeen ko inna ndax buur yàlla dëgg-dëgg laa yuhibbul xaa'iniin boo gisee nag mu leen di digal ñoom que ne comme que trahir nañ la sànnil pacte boobu mooy ne buur yàlla bëggul ñi nga xam ne ay workat lañ waaye tamit yéen bu leen def ni ñoom mooy ne nit du ne man mbaam ma wéq kon naa ko wéq déedéet li wolof naan ten da ngay mel ni moom déedéet ñoom ñaawe nañ jëme ci yow respecté wuñ say accords yow respecté accords yi nga xam ne rek moo dox seen digganteeg ñoom mais kon que ay accords la yoo xam ne mooy ku ko njëkk trahir daanu ne amatul njariñ ko insha allah façon yooyu di sulhul Hudaybiya keroog li xawal li tax fathu Makka daal di am insha allah biñ ci agsee mu ne walaa yaxsabanna alladina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun mu ne walaa yaxsabanna bu mu yaakaar mukk mukk mukk alladina kafaru bu ñu foog ne ñoom ñi feete ñi ñi ñi weddi ne kafa ñooñu sabaqu dañoo rëcc buur yàlla de ah non tey badar ku rëcc it bul foog ne rëcc nga de gis nga boo tuubul bul foog ne yow rëcc nga même yéeféer loo nekk nekk yéeféer bul foog ne sa àddina day neex noon rek nga continuer de buur yàlla nee na ne bu leen foog ne noonu lay mujje de wallaahi seen àddina du mujj neex waaye seen allaaxira mooy piir kon nag walaa yaxsabanna bu mu foog te yaakaar mukk mukk mukk yokk yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam alladina kafaroo ñi nga xam ne ñoo weddi kafaroo sabaqu ko ne ñoom wedd dañoo rëcc de non bul foog ne ñoom rëcc nañ waaye ñoom it buñ foog ne rëcc nañ de innahum dëgg-dëgg laa yu'jizun mooy ne ñoom manuñu laa raw manuñu laa rëcc yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom duñu la rëcc de laa ilaha illa allah tërëccuñu yàlla mi subhaanahu wa taala wa a'iddu lahum gis nga nag wa a'iddu lahum na leen préparer lahum ñeen leen mastata'tum lépp loo xam ne capable ngeen am ko lépp loo xam ne nekk na ci seeni capacité min quwwatin ci li nga xamante ne mooy doole min quwwatin min quwwa wa min ribaatil xayl non seulement préparer leen li nga xamante ne nii lépp loo xam ne am ngeen ko ci doole min quwwatin wa min ribatil xayl ak li nga xamante ne mooy di takk di waajal li nga xamante ne mooy waajal préparer li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy fas yi yi nga xam ne ñooy ñooy ñoo leen di dimbali ci xare yi loolu bu doon tey dañ naan ngeen préparer ay chars de combat yooyu yëpp nga xam ne ñoom la ñuy soxla ci ci xare loolu lépp na ngeen ko waajal de bu leen toog rek ne yàcc ne yasar gaa yi di daw di nga xamante ne di eh, eh, di di di di leen dal seen kaw noo noo non bu leen def loolu ndax mbir mi àddina bi moom ku bëriwul ñu bëri daanu sa kaw suñu waroon ne nag waajal leen seen bopp moo tax doo toog rek naan ay toog ci der bi rek waay waay waay le pacifisme le pacifisme waaye dañ leen toog rek non. déedéet dangay waajal sa bopp toog tey woote jàmm ku loo xam ne nag dalaa nar a forcer ci loo xam ne du noonu nga mën a nekk koo xam ne dangay mën a taxaw nag mën a défendre sa dëgg ñu nga yor ndax gékk dëgg koo xam ne àndul ak doole gaa yi dañ lay faagaagal te loolu moom ñépp xam nañ ko moo tax même gaa yi naan les démocraties sax dañuy soxla am armée yu baax yoo xamante ne nii ci la ñuy rëq ndigg képp koo xamante ne nii day jéem a dox contre li nga xamante ne moom lañ bëgg a tëral léegi lan nga may xalaat bu dee yëfi caaxaan yooyu ñoom ñoo am droit boobu lan nga may xalaatal ci lislaam bi nga xam ne mooy diinal xaq di diina inna diin inna diina inda allahi l'islam diina ji nga xam ne moom la suñu boroom subhaanahu wa ne moom mooy dëgg-dëgg diina ji nga xam ne moom fa moom moom la reconnaître te foofu diine jooju mooy nan ngay xalaat kon ci loolu kon nag moo tax mu ne kon waiddoolahum waajalal leen mastata'tum lépp loo xam ne capable ngeen am ko min quwwatin ci li nga xamante ne mooy doole moom ñoo min ribaatal xayli at tamit di di di di di takk fas yi di leen waajal di leen di leen dëgëral di leen takk di leen former di leen di leen di leen entraîner loo loolu noonu ngeen waajal ko turhibuuna bu ko defee turhibuuna ngeen ciy tiital bi adu walla nga xam ne day dissuasif nekk loo xam ne bu gisee gars yi buñ ko gisee xam ne ah ndax fii xam nga ne monde bi moom yenn bombe yeeg yenn armée yi mooy ne c'est nga gis ku ko utiliser ay bombe nucléaire moom loolu kenn rek ko mës a utiliser te nee nañ waay waay mooy doxal pacifisme ci monde bi muy Amérique ñoom rek ko ko mës a utiliser waaye gisoo keneen ko ko utiliser mais nag ku ko am gars dañ lay respecter di la boole ci discussion yi loolu la kon turhibuuna yéen ut leen armée yu baax yoo xam ne turhibuuna bihi aduwallah ngeen ciy dissuader ñi nga xam ne di tiital ñi nga xam ne ñooy noonu yàlla yi wa aduwakum ak seen noon yi wa axarina ak yeneen yu wuutu la yu yii nii ngeen xam instant bii nii seen yeneen façon noonu yoo xam ne ñu ngi ñëw de yoo xamante ne nii muy naafiq ak yahuud yi dina leen gën gis ci jataay yii di ñëw ci siira bi inshaa allahu taala ñoo gaa yooyu nga xamante ne nii yëlaa temps la moonahum jamono ji xeet boobu xewagul ndax jamonoy badar nii xeetu naafiq amagul woon dëgg dëgg dëgg ñoom amaguñ badar nag conséquence su ghazwatu badrin insha allahu taala wax nañ ko fii wa jot nañ ko fee wax ne bokk na ci conséquences yi mooy waa Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam min al arabi wal yahud ci arab yeeg yahuud yi am na ñoo xam ne biñ gisee yonent bi alayhi salaatu wassalaam mbooloo mu tuuti mii daal di gañe dañ ne ah lii day wane ne kon nag diine ji dëgg la gañe ñu tol ne Quraysh suñu daal di tuub nekk ay jullit te nekk ñuy naafiq am ñeneen ñoo xamante ne nii ñoom dañ ne comme que daal moo fi sës te ñun nag amuñ nag. wax dëgg yàlla suñuy intérêt bëgguñu ko rëccal mu mu ñàkk nag ci àddina bi ci biir xora bu Yasrib bii ci Medina kon nag li ñuy def dañuy wane ci biti na que ne dugg nañ ci lislaam bu ko defee ñu mën a protéger suñuy intérêt waaye dara lañ ci gëmul ñooñu ñooy naafiq yi léegi nag juif yi nag ci seen biir ñoom it am ñoo xam ne dañoo dugg ci l'islam gëm nekk lii la ñuy way suñu tawraat bi yonent bii la ñu doon wax ñu dugg ci lislaam gëm am ñoo xam ne dañu ne léegi comme que ñi gis nañ ne ci biti nii xeex ak ñoom ci biti gañe nañ Quraysh ñu nga xam ne ñoo ëpp doole ci arab yi léegi nag ñun dañuy passer à l'étape supérieur mooy xeex ñoom à l'intérieur ana naka ngeen koy defe dañuy fexe wane suñuy bopp ne ñun ay julli lañ mbooloo ci ñoom ay julli lañ waaye nekk dee naa fekk pire pire pire pire yooyu ñu nekk ci biir di yàq loolu nag conséquences yooyu noonu moo tax façon yooyu la leen borom bi ne at seen yeneeni noon yoo xam ne yéen xamagu leen leen waaye tamit ñu nit ba léegi façon noon yoo xam ne ndax façon xeex yi bare na moo tax wa a'iddu lahum min quwwa wa suñu borom ne laa ta'lamuunahum xamu ngeen leen noon yooyu allahu buur yàlla yàlla moom xam na leen wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah na ngeen yëg lépp roo xam ne dépensé ngeen ko ci yoonu yàlla yuwaffa ilaykum buur yàlla dina leen ko matal pay gi sëkk sëkk sëkk sëkk xam ne ne ko def dërëm ngir yàlla du ko rëcc mooy ne dërëm boobu defu ko ci ci benn benn turu buy dem boo sans fin de déedéet buur yàlla dina ko fay fay gu mat sëkk wa antum la laa tuzlamuuna duñu tooñ kenn man borom bi duma ci tooñ kenn gis nga lii moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam fi mu ne waw a'iddu lahum mastata'tum min quwwa waajalal leen préparer leen jéefér yi lépp lu ngeen am min quwwatin ci doole imaamu muslim ibn al-hajjaj rahmatullahi alayhi dafa solo jële ci an uqbat ibn aamir jële ci saydina uqbat ibn aamir al-juhani radiyallahu ta'ala anhu wa kaana min sahabati rasulillah bokkoon ci sahaaba yonent bi alayhi salatu wassalaam moom saydina uqbat ibn aamir Aamir mu ne sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ala al-minbar yaquul wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa alaa inna al-quwwata ar-ramy alaa inna al-quwwata ar-ramy alaa inna al-quwwata ar-ramy moom Seydina Uqbata ibn Aamir radiyallahu anhu mu ne sami'tu dégg naa rasuulallah ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ala al minbar fekk mu ngi ci kaw minbaru madinati bi minbaru jàkkaan ji moom sallallahu alayhi wa sallam yaquul di wax di tari saar bii di wax aaya bii naan wa a'iddu lahum naan wa a'iddu waajal leen lahum ñeen leen ñoom yéeféer yi mastata'tum lu ngeen man min quwwatin ci doole mu leen di firil nag doole jooju mooy lan mu ne alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen innal quwwata la force ar-ram yi mooy sànni mooy tiire alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen innal quwwata doole dëgg-dëgg ci aaya bii di wax arram yu mooy li nga xam ne mooy sànni mooy li nga xam ne mooy tiire alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen innal quwwata dëgg-dëgg doole li nga xam ne mooy la puissance arram yu mooy tiire loolu mooy lan mooy ne gis nga lii du jeex ba faw gis nga bépp armée boo xam ne moo la moom du rate ay cible fu mu tiiree du ko rate kooku moo lay moo lay gën a mane économiser ay munitions am ta kooku mooy gañ ndax bu dee yow yow fi ngay tirer di dóor ci dóor ci air bi di mooy moom fu mu yor moo xam nag avion la yor di daal di di di di larguer ay bombam mais bu mu larguer du ko moy du mooy cible moo xamit ci sous-marin la ne di daal di tëmbeel ay missiles yoo xam ne ay ay ay continental yoo xam ne fa mu koy fa mu ko viser moo xam ay laser la koy defee gépp nga xam ne du fexe moom ba moom lu mu tiire dal mu dal mu atteindre cible waay waay ñooñu ñu dëgg-dëgg ñoo am doole loolu nag moo tax xoolal àddina bi ñi la dàq loolu ñoo la dàq xare ñoo lay man te loolu ñun xam nañ ci dara ñun jullit ñi gis nga waxoon naa la fi ne gis nga yàlla moom mu comme li wax rek du changer kenn laax li ne ci yow fekk nga changer sa bopp gis nga gars yi ñun dañuy toog rek naan ñun ñooy ñun ñoo yor diine ju baax ji waaye waaye ñun laa pacifisme moo taxit yi ku dëpp dumañu suñuy feeni programme ay dox ku jóg ñoom nag kaaru Israël di axadu bi lasbab ñoom même bu dee seen diine jiñ gëm baaxu waaye dañoo jàpp ci sabab yi uti seeni technique nucléaire baax ci yooyu man bi ñu xamee ne alaa innal quwwata rami kene hee waawee waalaa yëgu ngeen ma yëgal leen inna dëgg-dëgg al li nga xam ne mooy doole ar ram yu mooy sànni léegi nag ñu yooyu bu ko defee gars yi ku yëg ko rek ñu daal di rëq sa ndigg nag amul julli rek ñàkk ko julli ku ci gën jàpp daal yow yaay gañe buur yàlla moom loolu la def moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di wax loolu ne alaa inna al rami alaa inna al quwwata al rami kon nag loolu mooy li nga xamante ne foog gaa yi xam ko waaye toog rek naan nañ ne ci kurus gi rek waaye te ñun l'islam mooy féete kaw loolu kan moo la ko wax waaw muraabitu ni ñuy wax xoola ma min ribaatul xayli ak li nga xamante ne mooy fas yi nga xam da ngeen leen di takk di leen entraîner di leen waajal ci yoonu yàlla xare ca yoonu yàlla est ce que xam nga ne muraabit ci yooyu la jóge te ñooñu kat ay suufi lañ ñoo xamante ne nii mooy muraabituun yi si loolu la mooy ne gars jaamu yàlla rek lañ doon def ak li nga xamante ne nii mooy xare ci toolu yàlla lool rek ñooñu noonu la gars yi doon nu ba léegi ñu naan lay mu yooyu ñooñu ñoom seen jamono ñoom la woon te ñun xam nañ leen muy murabitu ni ubbi ay Espagne yooyu ñëpp te xamoon nañ leen ay Sénégal ay Maroc yooyu ñooñu noonu te pourtant gars yooyu noonu. ay ñoom lañ doon woowi les soufi ci jàkka yi lañ doon nekk nekk ci benn coin zawiya minal minal masjid ci coin ci masjid ci jàkka ji di def loolu di jaamu yàlla te tamit bu xare jotee ñu daal di koy def léegi nag ñun nag ñoom dañoo ñëw ci jamono yoo xam ne dëgg la mooy ne jamono ju nekk ak la mu laaj mooy ne am na yoo xamante ne ni du rek xeex koy faj moo tax mbir yi dangay ngay xam moo tax nga war a jàng siiratu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nga xool yow ba xam. yow ana ci ban époque nga toll yow ci époque ci jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam yow nag ngay nekk minorité ci benn dëkk nekk ñoo xam ne amuñu dara nga ñëw ne lépp lañ ko dañ koo yor contre yéen ngeen ne yeen di xare loolu loolu yàlla loolu bokkul sax ci xikma gis nañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu newee Makkatal Mukarrama fan nga dégg mu ne xare na déedéet ba muy xare boobu dafa ñëw yor ay mbiri boppam waa loolu la waaye doo nekk foo xamante ne minorité yor jikko yu ñaaw ci dëkk bi yéen lu fi yàq yéen a ko yàq yéen ku bokk ak yéen dara daal di leen xeeb xeeb diina ji ndax yéen ndax seen comportement yu bon yu ngeen am trahir nit ñi yéen daanaka assanseur bu ñu saw ñu xam ne gars yi nga mën a wàcc yàlla ne fii nii boîte aux lettres yi ma gis ki fi tëdd Ousmane wala Muhammad wala wala Ali kooku la ñooñu famille boobu rek ko ko fii def. ndax ñeneen ñi ñoom ay le ak ay le bourbon lañ tudd te ñooñu woo xam nga ne duñ def yooyu yow naka yow yow yow yow ngeen mel noonu di gaare seen oto yi ci buntu garage yu nit ñi di sonal nit ñi di tànkal nit ñee ci tapage nocturne lu ne ngeen nekk ci tànkal nit ñi yéen fi ngeen dëkk yéeni neen bâtiment yi ngeen dëkk immeuble yi dëkk ku ñëw xam ne fii amul organisation fu neex waaye sànni otoom gaare fu ko neex ba pompier yi sax bu problème amee du ñu mën a dugg yow yooyu yëpp naka ngeen koy mel di sàcc ci magasin yi di escroquer nit ñi di di di di di di duy sa sa oto gasoil daal di ne fees daw yooyu yëpp nga koy def ba pare bëgg woo nit ñi naan da ngay jihaad da ngay yow lan ci lan ngay woo nit ñi buñ la wuyoo ci lan nga leen di accueillir waaye waay ma ne topp leen nee te ay seen caaxaan yooyu waay mooy ne mbir yi daa am ay étape mooy defar leen jikko yi nit ñi boo defaree say jikko wax naa la nit ñi dañ doon dugg ci l'islam premier facteur bi tax ñu doon dugg ci l'islam moo ay jikko moo tax suñu boroom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne innama bu'ithtu li utammima makaarima wala mahaasinal axlaaq dañ ma yónni ngir li nga xamante ne ma daal di mottali raf gën jaay rafet li nga xam ne mooy jikko yi jikko yi tedd ñun nag moom yooyu lañ piétiné objectifu risaala gi lañ tànni fële di doxe lu ñu neex ba pare di xëy moo taxit ay ay giraawaali rek la ñuy def di jur loo xamante ne jàngoro ay saafara yoo xam ne day far jàngoro lay jur lañ nekke ci àddina bi yaan dañuy jihaad ñooñu dañuy fontu nga xam ne xamuñu dara jànguñu sax lan mooy réeglu jihaad est-ce que jihaad tëb rek dóor ay nit fii naan yooyu man maa ngi jihaad non loolu yëpp waxoon nañ ko mooy ñàkk xam gi nga xamante ne mooy jëx li di leen dugg ba pare prétentieux jàpp na ñoom fii ma ñoo gën xam ñépp nekk di caaxaan ba xëy benn jour rek braté banque yu la neex xëy benn jour rek commencé liñ naan di sellal rek dégg ay gaay wax lii rek nga jëpp naan gaay il faut les massacrer kan moo la wax loolu mooy yéen xamu ngeen dara mun nag mu ne kon wama tunfiqu yëg leen lépp loo xamante ne nii dépensé ngeen ko min shay'in ci mbir fii sabilillahi ci yoonu yàlla la yuwaffa ilaykum duur yàlla dina leen ko fay ba mat sëkk de wa antum te yéen laa tullamuuna kenn du leen tooñ xam naa dañuy yem noonu inchaa allahu taala ba jotaay bii ni ñëw ñu àggale amaana nag ci lay jeexe bu jeexee ñu gisaale li nga xam ne moom la siyidi alxaaji Maalik